طالب العلم أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الحرم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ووسيلتنا إلى ربنا مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di ñaan suñu borom bi tabaraka wa taala def suñu nuyoo yi ci yéen ci jàpp gannaaw bu loolu weesoo incha allah tey ñu fas yéene tàmbali benn liggéey boo xam ne jotoon nañ ko def il y a deux ans mais tey ñu jël beneen jubluwaay mooy ne dañoo bindoon benn téere boo xam ne d'ici mat na mat deux ans euh, yoo xam ne dañ ko dëppee woon ci lu aju ci xam-xam euh, tey incha allah ñu fas yéene ci dugg. fas yéene ko firil euh, mbokk yi téere boo xam ne incha allah ñu ngi ko fas yéene génnee ci lu yàggul dara dinañ ko dinañ ko génne te suñu mbokk di suñu xarit euh, imam Silla nekk euh, di ko di ko topp xafisahullah téere la boo xam ne incha allah dinañ ko jéem a firi yaakaar nañ ne bëri na ay maana yu am solo yu ci ci nekk loolu moo tax comme ci langue arab ko nañ ko bind képp koo xam ne danga nga koo jënd mën nga dellu waat ci suñu vidéo yi nga xam ne moom lañ ko tekkee la xam ne euh, langue bi dootul nekkati franc donc incha allah téere la boo xam ne ñoo ngi ko ñoo ko defal benn introduction tey incha allah moom nañ fas yéene gis ñu daal ci wax ne ñoom ci introduction bi ñu daal wax alhamdulillahi naka mbooleem xeetu cant yi ñeel na suñu boroom tabaraka wa taala allazi bi nga xam ne xalaqa dafa bind al xalq li nga xam ne mooy mooy mbindeef yi bi ilmihi ci xam-xamam suñu borom tabaraka wa taala mu bind mbindeef yi ci ci xam-xamam wa yahdi bihi waaye day jindee ci xam-xamam boobu man ko ku ko ko soob ci à travers xam-xamam boobu la lay jinde wa yudillu naka noonu tamit di sànkee naka noonu tamit di maanoo ci mbiru bihi ci xam-xamam boobu man yashaawu ku ko ku ko soob suñu borom tabaaraka wa taala képp koo xam ne ne daf la seetaan nga sànku daf la maanu dafa maanu ci yow ba nga sànku ci xam-xamam la la ko defee allazi bi nga xam ne hadaana moo ñu gindi li haza ci ci mbir mi mooy lii ñuy waaj jublu wa ma kunna te nekkuñ woon li nahtadi di <coughs> gindeeku euh, ci mbir mi lawla an hadana bu nekk woon yàlla moo ñu moo ñu gindi yàlla bu ñu taw féexu woon eh, ngëneelam defal ñu ngëneel ci eh, jox ñu ginaas bi maam gindi ñu ci mbir mi boobaa suñu xel di ci du ci du ci daj wasalaatu topp ci loolu yàlla na yàlla julli wasalaamu naka noonu tamit yàlla na selmal ala saydi ci sangu kulli képp koo xam ne muallimin jàngalekat nga annaas li nga xam ne moom mooy nit waaye yaay jàngal nit ñi alxayra li nga xam ne moom mooy yiw képp koo xam ne li nga def sa mission mooy euh, fexe ba nit ñi euh, xam la mooy lu baax ñu topp ko xam la mooy lu bon ñu moytu ko képp koo xam ne loolu mooy sa mission xamal ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo la ci jiitu moo ciy sa moo ciy sa sang wa alihi nag yàlla yàlla tamit julli ci ñooñam waa wa sahbihi naka noonu tamit ay saxaabam wa man tabi'ahum ak képp ñëpp ñoo xam ne ne képp koo xam ne dafa leen topp bi ixsaani ci rafetan ilaa yawmi diin jëm euh, ba ci euh, bis penc ba amma baax topp ci topp waam ginnaaw loolu mooy ne fii ci téere bi dañoo def sant yàlla topp ci loolu ñu julli ci yonente bi alayhi salaatu wa wasalaam comme ni ko boroom xam-xam bi di aada di aada woo ma daal ci teg fa hada kitaabu bile téere fi la ilmi ci xam-xam la maanaam euh, téere bi day waxtaane ci lu aju ci ci xam-xam donc sujet bi yëpp ci xam-xam lay lay wërwërloo nu bayyinu dinañ leeral fii ci ci téere bi liñ ciy leeral mooy lan fadailul ilmi li nga xam ne moom mooy ngëneel yi nekk ci xam-xam wa sharafihi naka tamit teraanga bi nekk ci ci ci ci xam-xam wala tedd bi nga xam ne moom la xam-xam tedd wa azamihi naka noonu tamit màgg bi nga xam ne xam-xam moom la moom la màgg donc téere bi dina ci waxtaane ngëneel bi nga xam ne moo nekk ci sàkku xam-xamu diine wala xam-xamu diine ci d'une manière général naka noonu tamit tedd bi nga xam ne moo moom la xam-xamu diine tedd naka tamit màgg bi nga xam ne xam-xamu diine moom la moom la màgg wa aadaabihi naka noonu tamit dinañ waxtaane ci ay tegginam mooy teggin yi nga xam ne boroom xam-xam yi ak wala képp koo xam ne dangay nga yittewoo xam-xamu diine teggin yooyu foog nga tegginoo ko wa tarxibu dafa war a dafa nekk tamit tarxib mooy euh, loo xam ne day xemmemloo annaasa nit ñi fii ci moom maanaam téere bi day dina xemmemloo nit ñi euh, ci xam-xam baada ginnaaw hijratihim ba ñu gàddaayee an anil ilm ci euh, ba ñu gàddaayee anil ilm ci xam-xam mooy ba ñu gàddaayee xam-xam bi sababi aflati ci sababu la mooy sababu yëgadi ndax nit ñi lu ëpp ci ñoom dañoo dem ba yëgadi ci xam-xam yëgadi bi nag li ko indi mun nañ ko classer ci ñetti façon am na ñenn ñoo xam ne seytaane moo leen yëgadiloo mooy dañuy dem ba di fàtte dañuy bëgg xam-xam gaa waaye dañuy dem di fàtte horaire yi di fàtte nangu di ba seytaane moo leen di moo leen di euh, distraire ba lu ëpp ci xam ñu koy fàtte di ko yittewu am na ñoo xam ne ñoom seen bakken nañ topp ba xam-xam ñu yëgati ci am na ñeneen ñoo xam ne nag ñoom àdduna nañ topp ba yëgati ci ne dañoo war a xam seen diine ginnaaw nag nit ñi comme nii nañ mel moo tax ñu bind téere bi ngir xemmeem loo waat nit ñi ci ñu dellu si waat ci xam-xamu diine xam seen diine ndax ñu mën koo appliquer ndax keroog yowmal xiyaam ñu mën a bokk ci ñi nga xam ne dañuy dañuy taxe kama rawaahu comme ni ko solo imaam imaam al buxaari imaam buxaari wa muslim ak imaam muslim an anas ñu jëlee ko ci seen anas euh, radiallahu taala anhu mu ne annahu xaal mu daal di wax ne la euh, la u xaddisan na naa leen nettali xadisan benn nettali boo xam ne laa yu xaddisukum du leen ko nettali ahadun kenn baax di sama ginnaaw maam dinaa leen nettali nettali boo xam ne wala xadis boo xam ne kenn du leen ko nettaliwaat ginnaaw man mu ne samixtu damaa dégg rasulallahi ndawul yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu muy wax min ashraati saa bokk na ci màndargay bis pen an yurfa al ilmu dinañ yëkkati xam-xam wa yazhar al jahlu te bu ñu yëkkatee xam-xam bu boobaa réer mooy daal di mooy daal di feeñ donc loolu dafa bokk ci màndargay bis te ku xool jamono li muy doxee da ngay gis ne jege nañ ko jege nañ partie bi lool te yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne suñu borom bi muy yëkkatee xam-xam mooy ne day génnloo àdduna borom xam-xam mooy boroom xam-xam yi ñooy génn àdduna suñu borom tabaraka wa taala dafa wax ci alquran ne yonent bi alei salatu dafa wax ne wa xaala rasul ya rabbi inna xawmi taxazu haza haza qur'ana mahjura mu ne yaa rabbi yow suñu borom xaw eh, xawmi naka samaw ñoon ñii mooy samaw xeet bii ittaxazu dañoo jàppee haza al quran bile al quran mahjura nekk lu ñu gàddaay mooy lu ñu loo wax sànq même saa sam ko waxoon ne mais sama xeet te pourtant jamono yi mu koy wax xoola saxaaba ni ñu meloon waaye da lay da nga ciy gisee ne yoonu saa sam xamoon na ne nit ñi dinañ dem ba alquran dootuñ ko yitte yitte wooti naka noonu tamit xam-xam ci boppam dootuñ ko joxati valeur rek mooy damay wax nit koo xam ne da nga dem ba poussière bi ci boppam boo la gën a jege alquran loolu lan laa ci jublu mooy boo demee ba jël alquran teg ko sa kër sa sa sa sa sa sa oto nga teg ko fa mu dem ba poussière bi ci nekk bu ko couvrir bu ko couvrir téere bi loolu sax yow moo la gën a jege alxuraan loolu day wane kooku sori na lool alxuraan te ku sori nag alxuraan boobaa di nga jege seytaan ma daal ci teg badaxtuhu tàmbali naa ko fi yow min ci bis bi al mi nga xam ne mooy ahad mooy dimanche ci benn bis bu dimanche laa ko tàmbali premier jour min rabiul awal ci rabiul awal moom mooy gàmmu mooy premier jour gàmmu ci laa tàmbali téere bi euh, te mooy année mille quatre cent quarante mille quatre cent quarante deux euh, ci laa ko commencé woon bind wa samaytuhu te maa ngi ko tuddee raayatul ulama noonu laa tuddee maam téere bi lu mu tudd mooy raayatul ulama raayatul ulama mooy raayak borom xam-xam yi raayak mun na nekk mun nga ko Euh, comprendre ci drapeau mais dëgg-dëgg firam mooy bannière bannière mooy guerre bu ñu demee ci guerre genre drapeau bu genre triangle euh, triangle boobu muy def loolu la ñuy wax bannière donc raay boroom xam-xam yi noonu laa ko noonu laa ko tuddee ndax li muy wax ci xam-xam ak yu ni mel euh, mu ngi jeex nag téere bi mu ngi jeex maa kitaabina ànd ak suñu téere bi ban téere mooy rawdatul fudala mooy beneen téere bi nga xam ne ne en même temps nañ ko doon bindaale mooy ginnaaw bu ñu bindee raayatul ulama dañ cee teg rawdatul fudala moom mooy tóoru tóoru euh, ñeel nit ñu nit ñu baax ñi maanaam borom ngëneel yi mooy nit ñi nga xam ne ne góor góorlu ci diine di góorgóorlu ci ibaadaat yi ba yàlla defal leen ngëneel sellal leen ñu nekk ñu bokk ci saalihuuna yi ah donc ñoom nañ jagleel téere bi la xam ne foofu day wax ci fadaayul amal ngëneelu yi Euh, ñu buntal ko ci vingt six buntu euh, dajale ci lu toll ak cent soixante dix xadis téere bii nii may wax nii rawdatul fudala moom la ñuy boole incha allah ak raayatul ulama ci édition bi donc ñaari téere yi nga ciy am di ci am raw raayatul ulama wa rawdatul fudala donc du benn téere ñaari téere la benn téere mooy raayatul ulama bi wax ci xam-xam beneen téere mooy rawdatul fudala mooy bi wax ci ngëneeli ngëneelu jëf yi incha allah ñoo ngi ko jeexal donc ñoom ñaar nañ jeexalandoo ñoo ngi ko jeexal ñu ngi leen jeexal nag ci bisub samedi quatorzième euh, jour ci euh, weeru gàmmu 1442 donc ci même ci même at bi donc bu ñu calculer mu ngi jeex ci 14 wala 13 jours mu ngi jeex normalement ci 13 jours wala 14 jours loolu nag du du jaloo rek ndax euh, borom xam-xam yi rahmatullah alayhim téere yu mel nii comme suñu téere bi la xam ne xëy na du mat 300 pages wala ay deux cent pages bu ko matee tamit xëy na lu ciy tegu du bëri noonu boroom xam-xam yu ci mel ne ay imam Suyuti ak yu nu mel dañ daan bind lu ëpp lii nga xam ne moom lañ bind ci benn fan pas ñun ñun ko bind ci quatorze jours am na boroom xam-xam yoo xam li ñu bind ci quatorze jours ñoom dañ ko bind ci benn fan donc pour wax ne pour wane néewu xam-xam bi nga xam ne ki bind bi moom la néew moom la néew xam-xam allafahu bind na ko al li nga xam ne moom mooy jaam bi al faqiru ki nga xam ne moom mooy euh, ki ñàkk ki tamit muqtanidun nekk ki nga xam ne dafa aajawoo ila rabbihi ca boroomam ki nga xam ne mooy bind moo bind téere yi mooy jaam bi jaam la boo xam ne ci boroomam naka jaamu boroomam la naka noonu tamit ku ñàkk la ci kanam suñu borom tabaraka wa taala waaye tamit ku aajowoo lool la suñu borom tabaraka wa wa taala turam nag mooy Issa Samb euh, Sénégal yi dëkk Sénégal waxaal mu daal di wax inni ukatibu xirsan raayatal raayatul ulama inni ukatibu wal fudalaawu taxta mu ne man de maa ngi bind e, téere bii nga xam ne mooy raayatul ulama al xukama mooy raayatul ulama maa ngi bind téere bi nga xam ne mooy raayat boroom xam-xam yi nga xam ne ñoom tamit ñooy xukama yi ñooy boroom sagesse yi xirsan nekk aji xër maam maa ngi koy bind ci xër Euh, ak sawar wal fudalaaw ñi nga xam ne nag ñoom ñooy fudalaaw ñi ñu ma leeral sang mooy ñuy sell ñi taxta ñu boroom ngëneel yi taxta zilluha ñoo ngi ci ronu raaya boobu ndax boroom xam-xam yi xam-xam bi nga xam ne moom nañ tasaare ci la borom ngëneel yi jotee ba mën a xam yoon bu jub bi di ci góorgóorlu di ko jëfe di ko jëfe ba yàlla defal leen ay ngëneel yu yu dul jeex moo tax ma ne ñi nga xam ne ñoom ñooy li nga xam ne moom mooy raaya bi nga xam ne boroom xam-xam yi moom lañ am ci seen ker ker raaya ak xam-xam yi ci la borom ngëneel yi di kerlu loolu tamit bokk na ci ngëneel yi nga xam ne suñu borom tabaraka wa moom la defal xam-xam ak boroom xam-xam yi ma daa ci teg wa xasamtuhu ila sabaati abwaabin maa ko séddalee ci euh, maa ko séddalee ci lu toll nag Euh, juróom-ñaari bunt maa ngi ko séddalee ci lu tollook juróom-ñaari bunt mooy set li ci njëkk bi ma ci jiital mooy fadailul ilm mooy luy wax ci ngëneelu xam-xam ci boppam ndax day tax ba nit ki wala nit ñi mu xemmem loo waat leen ci ñu yittewoo xam-xam deuxième bi mooy dama commencé dama cee wax euh, dama cee traité ci arbaatu ahadis alayha madarul taalim dama wax dama ci indi ñeent xadis yoo xam ne euh, day ci ci ci ñeent xadis yooyu da ciy wër wërloo lu aju ci jàng ak jàngale troisième xa euh, troisième bunt bu ma ci teg mooy talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin masala boobu moom mooy sàkku xam-xamu diine loolu faratala ci booleem jullite loolu leeral nañ ko indi ci euh, ñaata façon maam tekkantal ko daal incha allah dinañ ko gisi quatrième bunt bi mooy buy wax ci fas lu faslu axsaamil ilmi alchari mooy bunt bi nga xam day wax xam-xamu sharia ci ñaata façon la séddaliko cinquième tax loolu dina jàppale nit kiy jàng mu am ci benn aperçu cinquième bi euh, mooy dinañ ci wax benn dog boo xam ne day aju ci al ixlaas fi talabil ilm mooy day wax ci sellal ci nit ki xam ne dafay sàkku xam-xam ndax nit bu fekkee dafay sàkku xam-xam te àndut ak sellal dinañ gis ci bunt bi euh, mbugal yi nga xam ne moom moo ko ciy xaar beneen bi mooy talabul ilmi fii majaalisil ulama mooy sixième bi mooy sàkku xam-xam ci jotaayu borom xam-xam yi jubluwuma ci rek jotaay yi dem toog mais même sax lii nii jotaayu borom xam-xam la jotaayu borom xam yi la mooy boo gisee benn borom xam-xam boo xam ne def na ay vidéo yu may nga dem di ci déglu di ko di ko di ko yittewoo lool rek day mel na ne yaa ngi yaa ngi jotaayoo yaa ngi jotaayoo ak moom na xam-xam aussi day day évoluer donc loolu tamit dafa nekk loo xam ne lu am solo la suñu jamono ji bañ rek comme dégg naa arab comme taw ma lu mu defoon kon jël fas yéene jàngal sa bopp yow kese loolu mun na tax lu ëpp ci euh, xam raw la waaw bu nekkul lépp ci xam dalay raw waaye lu ëpp ci xam tamit dina la dina dina la raw ndax comme ni ma koy faral di waxee euh, téere yi dañoo mel ne ay château gis nga château lu muy mel téere yi dañoo mel ne ay château maanaam njëriñ bu bari mën nga ko ci am waaye nag caabi bi tijji château yi moom mooy borom xam-xam yi xam-xam ñoom ñooy caabi yi septième bi mooy adabul muallim wal mutaallim mooy liy wax ci tegginu ki nga xam ne day jàng day jàngale ak ki nga xam ne day jàng wax ñoom ñëpp dafa am teggin yoo xam ne dañ ko war a tegginu kiy jàngale comme kii kiy jàng ñu daal ci teg wa asaluhu maa ngi ñaan maa ngi sàkku ci moom di ko ñaan an yarsaxanaa ci mu xéewale ñu al ay jëf yoo xam ne bi ma yardaahu yu koy gërëm loola moom suñu borom tabaraka wa taala subhaanahu wa taala maa ngi koy ñaan mu wërsëgale ñu ay jëf yoo xam ne yu koy yu koy gërëm loola léegi nag ma def ci benn kii bu ndaw mooy rumus bi mooy dama indi euh, terminologie bi nga xam ne moom laa fas yéene utiliser ci téere bi ngir bañ a mu gudd wala mu bañ a bëri trop mooy ne su ma waxee ba su ma bindee ba lu ma ci jublu mooy saxib Buxaari laa ko laa ko jëlee su ma defee taawun lu ma ci jublu mooy sunan Tirmizi su ma defee ma mooy miim bi ak su ma ko defee mooy sunan Ibnu Maaja su ma defee alif nag moom mooy musnad Ahmad su ma defee miim mooy saxib Muslim ah, su ma defee nuun bi nag mooy sunan Nasaa'i su ma defee daalun bi mooy sunan abu abu Daawud donc yooyu moom mooy li nga xam ne moo aju ci introduction wu téere bi. incha allah ci jotaay yi di ñëw dinañ gis ci dinañ dugg ci premier bunt bi te may fadaailul ilm mooy ngëneel yi nga xam ne ñoo aju ci xam-xam euh, mën nañ yamagum noonu in uridu ila islaaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah subhaana rabbika rabbil izzati amma wa salaamun ala mursalin والحمد لله رب العالمين أيا طالب العلم أيا طالب العلم فكن محيت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم